Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabi as-saadis ashar ath-thaani an abi najihin al-Arbaad ibn Saariyata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala wa'adanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baliighatan wajilat minhaa al-quluubu wa zarafat minhaa al-'uyuun faqulnaa yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa aghsinaa qaala uusiikum bitaqwallahi was-sam'i wat-taa'ati wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilaafan kathiiran فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما وقال حديث حسن صحيح annawaajiz bizzaalil mu'jama al anyaab waqil al adras kon al imaamu annawawiyu rahimahullahu ta'ala muy wax kon ci garab gii nga xam ne moom la ñuy présenté boobu ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis bi njëkk mu doon xadisu mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi hadith bi njëkk ci buntu bi mu ne woon fal awwal di hadith numéro cent cinquante six ginnaaw bañ tàmbalee téere bi ba léegi walillahi alhamdu wal minna bi yonenti ma leen saar saar naan bàyyi leen maag li ma leen fekk maa ngi leen di bàyyi ak li ma leen baax kon nag tey ñu war a gis ah ci buntu bii ba léegi garab gi ci tool mu nit ñu sell ñi anhum wa ja'alana allahu minhum amin ci digle ci wattu li nga xam ne mooy doxaliinu yonent bi yi talaat wasalaam ak ay tegginam mu ne asaani ñaareel bi an abi najeex mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abu najeex waaw am na nag ñu ne abul xaarisi way abu najeex bi moo gën a siiw way na la tuddoon al irbaad dañuy wax al irbaad di wax irbaad waaw man nga ci dugal al man naa léeg-léegi ñu boo ko saa dugal ci al al-Irbaad ibn Sariya waaw as-Sulami ash-Shami al-Fazari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa saxaaba yonent bi la woon alayhi salaatu wa salaam moom mi nag eh, eh, di Seydina al-Irbaad eh, histoire am siiw na waaw moo tax riwaaya bi al-Imaam an-Nawawi rahimahullah bi mu koy indi dafay indi dajee indi li ko li ko li ko ñor ci mbir yi waaye hadith bi ni mu tàmbalee présenté na man huwa al-Irbaad ibn Sariya hada loolu mooy bu dee riwaaya al-imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi kanta imaamu Tirmidhi rahimahullahu taala moom nii ko al imaamu an-Nawawi indee noonu la kii ñëw rek ne wa'azana al-Irbaad ibn Saariya voilà léegi nag bu dee fële euh, ci euh, riwaaya al imaamu Abu Daawud bi dane atayna al-Irbaad ibn Saariya wa huwa mimman nazala fiihi wala ala alladhiina idhaa maa atawka litahmilahum qulta laa ajidu maa ahmilukum alayhi waa aaya yooyu jeex ci suuratu tawba euh, mu ne euh, loolu ki nga xam ne moo ko jële ci moom dinañ ci ñëw loolu ngir wan ne bokk na ci ñi keroog ghazwatu tabu ñi nga xam ne euh, ci xare boobu yonente ba lay saab saab di mobiliser nit ñi Eh, di leen soññ moom mii daa bokkoon ñi nga xam ne amuñu woon dara ñu ñëw ci yonent bi saa saa ne ko na leen waral na leen ut loo xam ne moom la ñuy ware ba mën a dem fare fekke xare bii nga xam ne moom lay sumb di xare ak ki nga xam ne mooy Qaysar di Hiraql adim ar-Rum waaw léegi nag yonent bi saa saa ne leen nag man aw ma lu ma leen lu ma leen di yebale aw ma gëléem yu ma leen jox amul ay aw ma ay armes yu ma leen jox ñu wane seen gannaaw. wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan ala allaa yajidu maa yunfiquun allah waaw ñu wone gannaaw ba leen yonent bi saa saam ne aw ma lu ma leen jox ñu ngay dem <laughs> te dee lañ de mooy dem xare ji xam ne man nga fa risque jël ngay risque mooy mooy ñu ñëw ne yonent a bokk léegi ñu luñ war comme ñun amuñu yonent bi saam ne aw ma ñuy dem di jooy waaw waaw. seen bët yaa ngay seen rongoño di tuuru ndax am njàqare tiis gu mag gi leen dal bañ amul loo xam ne moom lañ mën a fekk jee ci xare bii yonent ma lay saab saab nar a xare ak Hiraql te neew ñoom yii c'est première puissance comme ni ko naafiq yi defe woon nga xam ne ah, ñii ñii ñii damaa foog ne dañoo ñii ñii ñii damaa bëgg dañoo damaa foog ne dañoo bëgg a xaru la xam nañ kan lañ daan dañuy xare dañoo foog ne xeexu <laughs> gis nga asfar xarit badalul asfar yi romain <laughs> yi bokkul ak xeexu al al arab ba'du bi ba'du <laughs> seen seen xare yi biir arab yi bokkul ak xeex ak Hiraql de loolu naa fekk doon wax mais ñii ñoom seenu dëggu taxoon na dañ doon jooy le fait que bi leen yonent ma lay saa saa ne aw ma woon lu ma leen jox kooku bokk na ci al Irbaad mi ibnu Sariyata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah kon mu ne abi najih kon mu ngi koy jële ci abu najih wax mañ la am na beneen dàkkanta abul xaaris yi ah mooy al-Irbad ibn Sariyata radiyallahu anhu annahu mu ne wa'adana waaw mu ne xadiis bi bi muy ñëw ci riwaaya imam Abu Dawud as-Sijistani muy eh, Abdurrahman ibn Amr as-Sulami ak ki nga xamante ne mooy Hujr ibn Hujr ñoom dañ ne atayna al-Irbaad ñoom ñoo dikkal al-Irbaad ibn Saariya wa huwa mimman nazala fiihi wala wala ala alladhiina idhaa maa ataw kat li tahmilahum qulta laa ajidu maa ahmilukum alayhi fa sallamnaa nee na bi ñu mooy bi mu waxee li ñu wax sànq mais présenté mooy kan mu ne bi ñu ñëwee fa sallamnaa ñoom ñaar ñu nuyoo wa qulnaa ñu ne ko ataynaaka dañ laa dikkal zaa'irayni wa aaidayni wa muqtabisayni waaw dañ laa dikkal zaa'irayni di la siyaar wa aa'idayni di la seet si wa muqtabisayni waaye ñëw ngir sakku li nga xam ne moom la la borom bi dénk yow mii nga xamante ne yaa doon saxaabaay yonente bi saa salaam ci xam-xam ngir ñu ñëw wàll loolu le wàll ko ci yow daal di koy jële ci yow daal di sàkku ci xam-xam léegi nag mu ne foofu nag fa qaala al ban la ay ay ay mbokki taalibe ñoo dem bëggoon a am xam-xamu yonent bi alayhi salaam ñëw ci saxaaba bii nga xam ne mooy al-Irbaad ibn Saariya ngir mu xamal leen euh, ci li ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamal kon nag mu ne mu ne fa qaala al-Irbaad sayyidina al-Irbaad ne ah wa'adanaa rasuulullah mu ne wa'adanaa dañoo waar waaw rasulullahi léegi nañu wax baat yëpp après ñu ñëwaat insha allah ndawal yàlla li maw'izatan waaraate boo xam ne balighatan bu jotale waaw boo xam ne keroog wajilat minha al-qulub waay waay xol yi daal di nañ ciy tiit wallaahi xol yëpp tiit waaw waaw wa darafat al-uyun bët yi suñu bët yi daal di sotti ay rongo ñu bari keroog waaw fa qulna bi yonent bay saa bi ñu defalee sermon boobu fa na ñu ne mu ne fa qulna ñu ne ah ya rasulallah yow dawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam ka anna maw'idatu muwaddi' nga ko ah yonent bi yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sa waaraate nii day waaraate koo xamante ne nii day tàggatoo de waaw Allah mooy mel ni daal li de sax àpp dem nga bañu fi ba yàggatul mel ni kuy tàggatoog ñun nii di ñu mettre en garde waar ñu waaraate bu jotee léegi kon nag ah yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag fa awsinaa saxaaba yi ne ko radiyallahu kon nag dénk ñu xol yi tooy nañu bët yi sotti nañu rongoñ yi xol yi pare nañ ngir dégg li nga leen di ah ah laay biir kon nag fa awsinaa nag ñu laay biir. qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne nag usiikum bi taqwallah usiikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk li nga xamante ne nii mooy ragal yàlla maa ngi leen di dénk ragal yàlla wa sam'i waaye maa ngi di dénk dégg seen wa ta'ata di leen topp alaykum abdun habashi même bu dee ne ki ñu def mu jiite leen ta'ammara mooy jël mu ji def ñu jiite abdun ab jaam boo xam ne habashi Éthiopie la jóge wa innahu dëgg-dëgg man ya'ish minkum képp koo xam ne gudd na fan ci yéen quiconque parmi vous que je jël luura longu bi fa sa yara xel naa gis il verra ixtilaafan kasiira beaucoup de divers de divergence dina gis ixtilaafan kasiira li nga xamante ne nii mooy wute gu bari bu boobaa nag tey ak boobaat lu mën a xew fa aleykum maa ngi leen di dénk muy neex ak fit jamono loo du fitna ñëwul ak bi ñëwee lépp rawatina jamono jooju fa aleykum maa ngi leen dénk bi sunnati yi ci sama sunna waaw sama tëralin sama doxin sama dundin wa sunnati al-xulafaa ar-raashidiin te mooy dundin du tëralinu du doxalinu ñi nga xam ne ñooy xulafaa ñi nga xam ne ñoo may wuutu ar-raashidiin ñi nga xamante ne dañ leen gindi dañoo gindeeku al-mahdiyiin borom bee leen gindi addu alayha bin nawaajil sunna soosu na ngeen ko téye na ngeen ko téye ak li nga xamante ne nii mooy seen bëñ ya léegi nawaajis mooy lan mu ne an nawaajis al imaamu Nawawi bi zaalil mu'jama mooy bi zaal nawaajis daal bu am tomb al anyaab mooy bëñ yi wa qiila mooy bëñ yi rek boo nee bëñ yi am ñu ne al adras de du bëñ yi waaw bëñ yi waaye daa gën a jagoo am na yeneen bëñ yi muy tudd mooy dëgëj ya moom la wolof naan dëgëj mooy yëg a biir a waaw mu ne kon wayyakum maa ngi leen di mooy tëndekuloo wa muhtazatil umur mbir yi nga xam ne dañ koy sos ci wàllu diine lépp loo xam ne moom la ñuy sos ci wàllu diine maa ngi leen koy mooy tëndekuloo ndax kat fa inna kulla bid'atin dalalah ndax bépp bidaa loolu lañ tudde bidaa mooy loo xam ne nit ki moo ko créé te amul cosaan ci luga loolu mooy bidaa badi'u samaawaat mooy koo xam ne dafa fent mbir ci loo xam ne amul modèle bu ko jiitu bi ghayri ah misaalin saabiq waaw bu dee ci diina rek kullu bid'atin dalaala bépp innovation bépp lu ñu sos ci diine kon mooy te cosaan ndax bu amee cosaan bid'a boobu comme niñ koy gise leeral bi loolu lugawi la ci langue kese la bu amul cosaan nag mooy dëgg dëgg bid'a bi yonent bi alayhi salaam di wax bid'a bépp bid'a rek ci diine lu ñu sos dolaal ak tànkute la mu ne hadith bi rawahu soloo na Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani Sulayman ibn Ash'ath as-Sijistaani radiyallahu anhu wa Tirmidhi ak al imaam at-Tirmidhi Muhammad ibn Isa Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala moom bi ñu ko solooy dana xadiisun lii da xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér voilà léegi la jësu an-Nawaajiz loolu gis nañ ko kon xadiis bii nii lañu al imaam indil kon al imaamu an-Nawawi mu ne kon rawaahu Abu Daawuda kon al imaamu ñi ko sol solo ba al imaamu Abu Daawuda ak al imaamu Tirmidi waaye na ko noonu sëriñu imaamu Abu Daawuda di al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noonu al imaamu Daarimi na ko indi na ko na ko noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhim al imaamu Abu Daawuda as-Sijistaani rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi ci awwalu kitaabi sunna baabun fii luzuumi sunna mooy première njaal beenu li nga xamante ne nii mooy téere bi nga xam ne mooy wax ci tëraliinu dundinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam baabun buntu fii luzuumi sunna ci taqoo bi nga xam ne moom la jaam bi war taqoo ak sunna yonent bi salawaatullahi alayhi wa salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ak dundinam ak li nga xam ne moo doon mode de vie moom mun mu ne foofu haddasanaa Ahmad ibn Hanbal al imaam Abu Daawud mu ne ah, haddasanaa ki nga xam ne moo ñu nettali mooy Ahmad ibn Muhammad muy Ahmad ibn Hanbal la wax waaw mooy Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ah ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ah ibn Abdillah ibn Anas ibn Awf muy Abu Abdillah ash-Shaybani ah <coughs> muy al-imam Ahmad al-Baghdadi ah al-Marwazi waaye al-Baghdadi <coughs> muy al-imam Ahmad mu siiw mi eh, sëriñu Euh, Hanbali voilà moom euh, euh, sëriñam loolu moom mu ne haddathana ci moom la ko jële Abu Dawud Ahmad ibn Hanbal daanaka taalibeem yëpp moo ci gën a siiw <laughs> mooy al imaamu Ahmad eh, abu Abu Dawud ci muhaddisuuna yi voilà muhaddisuuna yi al imaam Muslim taalibeem la mais kii imaam Abu Dawud moo gënoon a toog imaam Ahmad mu ne kon haddathana Ahmad ibn Hanbal mu ne kon ki ñu nettali mooy Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mooy imaamu ahli sunna qaala mu ne haddathana al-Walid ibn Muslim mu ne ki ñu nettali mooy al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlaahum Abul Abbas qaala haddathana Thawr ibn Yazid mu ne ki ñu nettali mooy Thawr ibn Yazid ibn Ziyad al-Kala'i Abu Khalid rahimahullahu ta'ala al-Himsi qaala haddathana Thawr mu ne qaala haddathani Khalid ibn Ma'dan mu ne ko nettali Xaalid ibn Ma'daan ibn Abi eh, ibn Abi Karb al-Kalaa'i eh, muy ash-Shaami al-Himsi moom itam Hims la dëkkoon muy Hims rahmatullahi alayhi qaala haddathanii Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami mu nekk ñu nettali mooy Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami rahmatullahi alayhi Abdurrahmaan ibn Amr ibn Absa as-Sulami ash-Shaami yi nga gis waa Shaam lañu rahmatullahi alayhim wa Hujr ibn Hujr ak Hujr ibn Hujr al-Kalaa'i al-Himsi gis nga kon càllale baa ngoog gis nga kon mbir yi voilà kon ñoom ñaar ñi xaalaa ñoom ñaar ñoo ne atayna al-Irbaad ibn Saariya ñu wax li ñoo waxoon sànq kon nii la ko al imaam eh, moom moo wax ne te moom wa huwa ñoom ñu ne mimman nazala fiihi wala ala alladhiina idhaa maa atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi fa sallamna wa qulna ataynaka za'irayni wa aidayni wa muqtabisayni fa qala al-irbadu salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zata yawmin thumma aqbala alayna fa wa'adana maw'izatan baligha darafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub fa qala qa'il ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ka'anna hadhihi maw'izatu muwaddi'in famadha ta'ahhadu ilayna qala usikum bi taqwallah والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها wa addu alayha binnawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah nii la ko al imam Abu Dawud nde al imam Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tirmidhi ah, ah, rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi ci abwaabul ilmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun al akhdhu bi sunnati wa ijtinaabil bid'a bid'a baabun al axdu bi sunna wajtinaabul bid'a al bid'a mooy ci téere téere xam-xam voilà di ko jëtukkee ci ndawal yàlla li jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne baabun buntu al axdu bi sunna di jàpp ci sunna di jàpp dundin li nga xam ne moo doon mode de vie yonent bi alayhi salaam wajtinaabul bidaa te di sori li nga xam ne mooy teet bidaa yi nga xam ne innovation la ñu ñu sos la ci wàllu diine mu ne yooyu foofu la góor ne mu ne haddathana Ali ibn Hujr mu ne konetale ma Ali ibn Hujr ibn Iyaas ibn Muqaatil Abul Hasan al-Baghdaadi al-Marwazi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Baqiyya ibn al-Waliid mu ne konetale mooy Baqiyya ibn al-Waliid ibn Saa'id ibn Ka'b ibn ah, Hariz al-Kalaa'i Abu Yahmad al-Kalaa'i al-Himyari rahmatullah al-Himsi an Bahiir ibn Sa'd moom moo ko jëlee ci Bahiir ibn Sa'd as-Sahuuli al-Kalaa'i Abu Xaalid rahmatullahi alayhi an Xaalid ibn Ma'daan gi gisaat Xaalid ibn Ma'daan hmm? muy Xaalid ibn Ma'daan ibn Abi Karb al-Kalaa'i gisoon nañ ko sànq an Abdirrahmaan ibn Amr as-Sulami an al-Irbaad ibn Saariya moom yi yëpp gisoon nañ ko la qaala mu ne wa'adanaa bii eh, mu ne wa'adanaa Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yawman ba'da salaati al-ghadaati maw'idatan baliighatan dharabat minhaa al-'uyuun wa wajilat minhaa al-quluub faqaala rajulun inna haadhihi maw'idatu muwaddi' famaadaa ta'aadu ilaynaa ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathiran wa iyyaakum wa muhdathaatil umuur fa innahaa dalaala faman adraka dhaalika minhum fa alayhi bi sunnatii wa sunnatil khulafaa'ir raashidiin al-mahdiyyiin adduu alayhaa bin-nawaajiz haadhaa hadiithun hasanun sahiih wa qad rawaa Thawr ibn Yaziid an Khaalid ibn Ma'dan an Abdirrahmaan ibn Amr as-Sulamii an al-Irbaad ibn Saariya an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nahwa haadhaa haddasanaa bi zaalik al-Hasan ibn Ali al-Xallaal wa ghayru waahidin qaaluu haddasanaa Abuu Aasim an Thawr ibn Yaziid an Xaalid ibn Ma'dan an Abdirrahmaan ibn Amr as-Sulami an al-Irbaad ibn Saariya an an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nahwahu wal-Irbaad ibn Saariya yuknaa Abaa Najiih wa qad ruwiya haazaa al-hadiith an Hujr ibn Hujr an Irbaad ibn Saariya an an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa ko al imaam al at-Tirmidhi moom nii ko ndeewee <laughs> ah kon al imaam at-Tirmidhi ah, rahmatullah alayhi ah, mbir maa ngi noonu waaw waaw <laughs> léegi kon nag nañ ci ñëwaat kantaar yi waaye yeneen yi ñoom al imaamu Ibnu Maaja ñooyu c'est pas la peine comme que ñii la tudd dañuy def ñi mu tudd daal lañuy gis seen riwaay lañuy wax noonu te daanaka duñ duggaat ci firiwaat bi loolu ginnaaw bi ñu firee baat yi léegi nag kon ñu ñëw ci xadiis bi insha allahu taala léegi kon mu ne al-Irbaad ibn Saariya Abu Najiih mu ne wa'adana Rasuulullah mu ne wa'adana daal dinañuy waar rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa première foofu liñ ciy jànge mooy importance li nga xam ne mooy waaraate waaw waaraate dafa am solo waaw ëpp naa doy dal de waaw ndax alquran ji ci boppam borom bi lan la wax ci boppam lan la ci borom bi wax ne maw'idatan lil muttaqin moom maw'ida la hada bayanun lin nas wa hudan wa maw'ida lil muttaqin mu ne alquran gi hada lii bayaanun ak luy leeral de lin nas ngir nit ñi lépp lu war a dugg alquran dina leen ko leeralal laata ñu ciy dugg bu ñu ci nee dabajit leeralal na leen de da di leeral seen lépp lim si ngir nit ñi képp ku ko nangoo def ginaar wa hudanta ginaar la ak njub la luy gidewaate la wa maw'idata waaraate la waaye ngir ñan lil muttaqiina ngir ñi nga xamante ne ni ñoo ragal seen borom di wattu ay tereem di wattu di di wattu ay ndigalam tey sori ay tereem kon nag loolu mooy li nga xamante ne te tawraat bi ci boppam loolu wa katabna lahu fil alwaah min kulli shay maw'izatan wa tafsilan li kulli shay waaw te ñaari téere yooyu ñooy téere yi gën a màgg suñu borom wàcc moo suñu borom ne woon waa laajal gaa yi bu dee am nañ liñ kii dañ <laughs> ñaari téere yu mel ni ñoom yoo xam ne moom laay topp muy tawraat ak alquraan mu ne dañoo bindoon ca àll wéyam joxoon Seydina Muusaa min kulli shay maw'izatan mu nekk waaraate wa tafsiila rek luy taqale li kulli shay lépp loo xam ne waa banu Israaïl soxla nañ ko ci seen diine waaw mu wax yeneen tibalee saa saa ci suuratu Yunus yaa ayyuhan naas qad jaa'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un limaa fi suduur wa hudan wa rahmatun lil mu'miniin waaw mu ne yaa ayyuhan naas ee eh, yéen nit ñi qad jaa'atkum dikkal na leen dëgg dëgg maw'izatun waaraati min rabbikum tukkee ci seen boroom li nga xam ne yeete la dalay yee wa shifaa waaye faj la de lima fi sudur day faj feebar yi nga xam ne ñoo nekk ci xol yi wa hudan te njubla wa rahma yërmande waaye ngir ñan lil mu'minin way ngëm yàlla yi aaya yi bari na yi nga xam ne boroom bi tabaaraka wa day tudd di ñu wanne lii la moo tax sax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan mu ne ko wooteel ila sabili rabbika jëme ci sa yoonu borom muy siraatullah yoonu yàlla wi bil hikma di ko jaare ci sagesse waaw wal maw'izatil hasana ak wal maw'izatil hasana ak waaraate bu rafet ta baax wajaadilhum del daggeek ñoom billati hiya ahsan li gën a mooy di ko jaare ci alquran waaw wajaahidhum bihi jihaadan kabiira jihaad ak ñoom ci alquran ji jaare ko ci alquran ji jihaad ju waaw kon kenn du doya waaraate lu dul koo xam ne moom ci boppam dafa doyal waaw moo tax ëpp na ay wax naan ah kii moom boroom xam ñoom ñoom waaraate kese lañ xam nan la ñuy di doyadale kon loolu erreur la nan la doyadale leen na loo xam ne yonent bi alayhi salaatu ci mission am la bokk mooy waaraate waaw ku nekk bi la mu mag bu dee boroom xam-xamu waaraate la mais bàyyi leen l'essentiel mooy li muy waaraate na jaar yoon bu mu nekk ay nettali yoo xam ne nettali gàmmukat waaw waxoon naa leen nag luy gàmmukat waxuñu la ne ci kaw noonu képp koo gis muy gàmmu rek ay waxam dëgëru déedéet dama ne li tax muy suñu boroom xam-xamu léegi ci wolof yi li suñu sëriñ naan gàmmukat <laughs> radiyallahu anhu loolu mooy ñi nga xam ne seeni wax en général dafa bari nii waa na nga gis gàmmukat boo xam ne ay waxam dëgg la mooy waxam yépp boo toppee lu ci bari ay nettali la yoo xam ne amuñ fondement am amuñ waaw <laughs> amuñu dara lu leen di dëgg waaw dina tax nag nii ni fattas waaw di génne di joxe ak tamit di daanu waaye boo toppaatee euh, nettali yàq yëcca wér bariwul loolu moo tax ñu naan ñu naan gàmmukat waaye nekk wu gàmmukat boo gis bu nekk rek gàmmukat boo gis bu nekk rek ay waxam dëgëru déedéet mooy dafa dafa commencé raat waaw wala sax daa raat waaw ndax taa bu jëkk ku sax lañ leen woowe ñooy ñi nga xam ne ñooy nettal yenn nettal yi nga xam ne teguwul ci dara waaye loolu tekkiwul woon ne moom lépp lu mu nettali woon képp kuy nettali yooyu mooy kuy nettali rek moom ay mbiram dëgërul mooy gaay dañ cee bari ba ñu far naan ku ku ay waxam dëgërul <laughs> ñu lay askane la loolu waaye tekkiwul ne loolu baa euh, que ni ñoom ñëpp a yem déedéet xaasa xaasa naa ñuy wax lool kon waaraate dafa am solo day laal xol yi bu jógee ci ku xolam sell waaye bu jógee. mu jële ko fa nga ko war a jëge jële muy alquran ak sunna waaw ndax alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub alaa waawi alaa nee naa bi ci tudd yàlla la ci la xol yi di tooye ci la dale kon nag mu ne waagena kon yonent may sa sam ci boppam lu mu def képp koo xamante ni nii en connaissance de cause la ngàññ loolu loolu da koy def yéefér waaw lépp lu yonent bi alayhi salaam def mu bokk ci mission nit taxaw ŋaññi loolu te te te ñàkku la xam da ko xam nag ne ko loolu loolu mooy waa ji loolu mooy dalil bi gën a rëy ne waa ji yéeféer la waaw ak ku ko fu mu mën ni bokk waa ji yéeféer la xanaa mu tuubi waat mais moom yéeféer la moom waaw moo tax ëpp na certes gaa yu bari ñuy ñuy wax yooyu naan wax gaa yi day dañuy waaraat ñu bari mooy luñ ci bàyyi xel wala loolu mais loolu ëpp voilà ndax yonent bi alayhi salaatu salaam gis nañ fi laay yi ak bi wa'adana daf ñoo waar rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha waaw waaraate bu jotare waaw moom moo yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> bu doon waar nit ñi allahu akbar comme wala nañ bàyyi lool naa Jaabir doon wax doon leeral yooyu eh, jarul jarul ñu ciy ñëw kon ngir bañ a guddal waaw waaw <laughs> ah, léegi kon bu jotale wajilat minha al qulub xol yi daal di ciy tiit waaw waaw li lan lu ko war li xashiyatillah ngir ragal yàlla Allahu akbar mu ne fa qulnaa ñu ne mais ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah ka annaha maw'idatu muwadda de muwaddi'a dafa mel ni daal waaraate kuy tàggatoo la ndax ñoom comprendre nañ ci ne ah yonent bi alayhi salaam mel na ni day tàggatoo ngir aw xeetam mu mettre leen en ci liy ñëw ñu bañ a teggi seen tànk ci lii leen lii mu leen indil mu ne fa aw si naa kon nag yonent bi alayhi salaam gis nañu riwaay yi la dana benn waay moo fa qaama rajul fa qaala rajul ah benn waay ne yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ah yow den sa waaraate gi <laughs> yonent bi alayhi salaam sa waaraate gi de ka annaha maw'idatu muwaddi' mel ni waaraatee kuñ tàggatoo fa awsina kon nag ah de eh, kii ñu eh, dénk ñu waay qaala mu ne bi taqwallah maa ngi leen di dénk bi taqwallah ci ragal yàlla wa sam'i wa ta'a ak dégg ak bi taqwallah mooy mooy lu gën li nga xamante ne nii moom la ndénkaane gi gën moo taxit borom bi ne fatazawwad wa fata watazawwadu waay leen waaye ci seen voyage bii ngeen ne waaye yëg leen ne taqwa fa inna xayra zaad li gën ci yóbbal provision bu gën bu jullit mën am ah mooy at taqwa mooy ragal yàlla lu ngeen mën def provision ci aj di aj suñu boroom nee na wa tazawwadu yóbbu leenut leen provision waaye provision bi gën du yor naa lii ci argent de poche yor naa nàngama ci nàngam yoo xamante nii sama carte bleue day day tàng rek waaw def naa ci lu doy di dóor déedéet ay sans contact laa yor teg rek muy def ngir diina rek mu ngi déedéet fa inna xayra zaad li gën ci yóbbal mooy at-taqwa mooy ragal yàlla moo tax mu ne kon wattaquni ya ulil albaab ay way ragal leen ma yéen ñi nga xam ne yéen la seen lubbu xel seen saalu xel bi ñor tarafe waaye mooy xayru wasiya mooy gën ji ngeen dénkaane moo tax suñu boroom ne wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mu ne man de laa bi woon naay dénk alladina utul kitaab ñi nga xam ne ñoom laa joxoon téere te ñu jiitu leen fi min al yahudi wan nasara ñoom de dénkoon naa leen min qablikum te jiitool yoon leen yéen jullit waaye wa iyaakum yéen ñii tamit dénk naa leen li ma leen dénkoon képp laa leen dénk mooy la an taqullah na ngeen ragal yàlla ragal yàlla di topp di làmboo ay ndigal tey sori ay tereem te yàlla tax gis nga bu ngeen ko defi wa in takfuru gis nga bu ngeen weddee ne lii borom bi suul jëf xéewal bi mu leen defal ne leen jaamu leen ma ngeen bañ di jaamu Samba ak Demba wala ma soxnaat Elisabeth wala Nicolas wala yow sa biir bopp tax nga bay mooy yàlla tey bu ngeen ko defee yëg leen ne jaamu yàlla bu ko waa suufiyam doon jaamu yokk ko dara fa inna lillah